xew-xew yi lenn ci xew-xew yu fa amoon xutba yenn xutba yu fa aleyhi salaatu wassalaam defoon ci ay circonstances yu ko waral gisoon nañ xutba bi seydna abdallah ibn abbas daldi nettali mu niroog xutba yiñ jotoon a gis sermon yiñ jotoon a gis te wax ci orma gu yàlla buur yàlla ormal buur màkka def ko xaram ak yi nga xam ne moom lañ fay tere gisoon lañ ci xadiis boobu ko ne am na yoo xam ne yu ñu gisul woon la ci yiñ tere te ñu tuddoon ko ci xadiis yi jiitu woon comme kenn du fa for loo xam ne daf fa walla ngay dagg gàncax gi yooyu yépp te kenn du fa wala yunaffaru soydu kenn du fa bu te kenn du dàq picc ya fa nekk ngir ñu dem ca biti nga daldi leen di rëbb gisoon nañ ci biir discours boobu la aleyhi salaatu wassalaam waxoon laa jihaada walaakin laa hijrata walaakin jihaadun wa hijra gi jeex na jóge makka yi ñëw medina jeex na ndax asbaxat makkatu daara islaam ndax màkk mujj na nekk kërug lislaam te gisoon nañu kenn ku ñëwoon di ko laaj ci loolu muy seydina mujaasha ibn Mas'ud mi indi woon frère di Mujaalid ibn Mas'ud abi Ma'bad ngir Yonent bi aleyhi salaatu wa moom mu yugaloon na ko dahaba ahlul hijrati bima fiha waa gàddaay de dem nañ ñi jotoon a gàddaay avant tey dem nañoo xéewal ya ngëneel yi nekk ci gàddaay jóge màkke ñëwati dina amatul li may jaayanteeg moom kon mooy ci lislaam ngëm yàlla ak jihaad ak yéene ñu ne woon dañuy àggale ci xew-xew yooyu ba léegi muy bu ama am am solo ak ni ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxawe woon Ah. waaye dinañ ci ñëw léegi ah. ash-Shaykhaani dañoo solo dañoo solo xadiis boo xam ne ci Seydina Abu Hurayra boo xam ne day ñëw discours yi ñu jóge mais dafa am loo xam ne information tamit information boo xam ne da ko cee yokk waaw bu ama am solo boo xam ne boroom xam-xamu xadiis yi dañ koy soxla lool te di ko traité ci masalaam est-ce que te lool masala mu yàgg la woon waaye léegi daanaka consensus la est-ce que ndax début ilmul xadiis est-ce que bind xadiis dañuy war a bind xadiis wala waruñ koo bind nga xam ne masala la moo xam ne taa saxaaba yi radiyallahu bu siiwoo bu bu amoon la tamit naka noonu di bind xadiis ak yooyu yëpp dañuy traité yooyu boo demee ci kita kutubul mustalax yi wax ci mustalaxul xadiis seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu dafa solo ci xadiis boo xam ne kon mu ngi ci saxiixayn naka noonu ñoom imaam an daal nañ koy solo ak ñeneen ah. muy nettali ba léegi discours yonent bi aleyhi wassalaam bu mu defoon Makka bi nga xam ne ci la waa Xuzaa daldi ray benn góor ci waa Banu Hudayl ci waa Hudayl mu ne moom seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne a yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kero annahu ndax dane eh, càllale bi abu nu'aym xaddatana imaam al Buxaari raxmatullah alayhi eh, dana xaddatanaa nettali nañu abu nu'aym banu eh, abu suñu sëriñ abu nu'aym moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa shaybaan mu ne shaybaan moo ñu nettali qaala mu ne an yaxya mu jële ci yaxya an abi salama mu jële ci seydna abi salama an abi hurayra abi salama ibn abdirahman yaxya ibn sa'id al ansaari an abi salama mu jële ci seydna abi salama ibn abdirahman an abi hurayrata mu jële ci seydna abu hurayra mu ne anna xuzaa qatalu rajulan waa Xuzaa dañoo rey benn góor ah, mu ne wa qaala Abdullah ibn Rajaa imaam al mu ne kaana Abdullah ibn Rajaa dana xaddasanaa Xarbun an Yaxyaa qaala xaddasanaa Abu Salama qaala xaddasanaa Abu Hurayra voilà muy beneen càllale bu ñëw ba ci Abu Salama mu Abu Abu mu ne annahu aama fatxi Makka qatalat xuzaatu rajulun rajulan min bani lays bi qatilin lahum fi ljaahiliya mu ne waa xuzaa dañoo rey benn waay ci waa banu lays ndax lan ndax benn waay buñ leen reyaloon ci jaahiliya nga ne mais ma foog ne ci riwaaye yi gisoon jamono yee dane waa ji Hudali la nga foog ne Hudali la dañ naan la nettali boobu bii benn kepp la comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax ci Fathul Bari bi muy shara ci kitaabu diyaat bi buntu bi nga xam ne baabu man qutila lahu qatil fa huwa bi xayri nadarayn baabu buntu man qutila lahu qatil ku ñu rayal nit day am ñaari choix loolu gisoon nañ ko ci xadiis yële weesu soit nga laaj ñu rey waa ji la reyal si li leen reyal seen bopp wala rek moom mu ne ah ñu baale ñu baale bu kenn baale nag ci ci ci ci ci ci ci mbokku ki ñu rey jeex na amul bu cinquante bu dee cinquante lañ quarante-neuf yëpp ne nañ ko rey kenn képp ne kenn du ko rey diya la laaj kenn du rey waa waaw mais bu ñépp ne dañ koy ray nag dañ koy rey bu dee rey la boo xam ne reyu tay reyu tayeef la voilà léegi mooy ne benn kepp la benn kepp la moo tax imaam alxaafiz ibn xajar eh, raxmatullah alayhi bi muy shara xadiis bii nii ci kitaabu diyaat mu ne fa zahara anna al qissata waaxida fa la'allahu kaana hudaniyan xaalafa bani Layth aw bil aks waaw ah. mu ne sax na këne leer na këne nettali bi ak nettali bi ne woon ki ñu rayoon Hudali la benn képp la bi imaam Ibn Isxaaq ak ñeneen ñi doon wax benn la voilà amaana nag ne Hudali la woon mooy ci waa Hudali la bokkoon nekkoon aliyu waa Banu bi mu nekkoon koo xam ne ci waa Banu Lays la nekk aliyu waa léegi nag Seydina Abu Hurayra kon mu ne waa Xuzaa kon dañoo rey benn waay ci waa Banu Lays uniquement parce que da leen reyaloon benn dañ daa am ku ñu reyaloon ca jaahiliya mu ne fa qaama Rasulullah aamal fatxi voilà fatxi voilà ci fatxu Makka bii nga gis ne même nettali bële la mook bële ñoo bokk mais dinaa la wax lim ci li apport yi mu indi yokkute yi nga xam ne moo am fii te amul fële premièrement mooy lii mu wax mu ne fa qaama rasulullah yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di jóg waaw daal di jóg fa qaala mu ne mooy mu daal di def ab xutba mu daal di def ab xutba mu moom aleyhi salaatu wassalaam an makkata al wa sallata alayhim rasulahu wal mu'miniin ba ni muy continuer même discours bi ñu gisoon ci yeneen xadiis yi alaa wa innaha la taxilla li axadin qabli wala taxillu li axadin min bacdi alaa wa innaha uxillat li saaca min nahaar alaa wa innaha saacatay haadi xaraam wala wa inna saa'ati haadihi xaram laa yuxtalaa shawkuha wala yu'dadu shajaruha wala yaltaqitu saaqitataha illa munshid wa man qutila lahu qatil fa huwa bi xayri nadarayn imma an yuudaa wa imma an yuqaad mu ne lii nag la ci yokk mooy première wax ji inna allaha buur yàlla lii gisuñu ko woon ci yeneen yi gisoon xabasa an makkatal fiil mu ne inna allaha buur yàlla de xabasa an makkatal fiil moo aaye ñay yi dugg li nga xam ne mooy màkka mooy amul fiil comme niñ ko gisa woon ñoomin abraha ñoo ñu lay indi woon seen ñay yi ngir dal ci kaaba yi waaw mu ne nag buur yàlla waxoon na la lii mooy cosaanu même xadiis yooyu yoolee bu doon ne dëgërul lii cosaanam la lii day junj ne loolu da koy appuyer bu baax après mu far nekk loo xam ne qissa bi dafa dëgër nekk te alquran yi ñëw wax ko ci suuratul fiil mu ne inna dëgg-dëgg buur yàlla xabasa an makkatal fiila buur yàlla moo téye ñay yi ba dugguñu biir màkka wa sallata alayhim rasulahu wal mu'miniin mu sëmbërtal sàtti seen kaw xër ërtal seen kaw yonentam ak ki nga xam ne mooy sallallahu alayhi ak woy ngëm yàlla yi mooy mu def gaa yi dal seen kaw tey amu makka amul fi léegi mu wax bon yi ñu waxoon bay passé ba wax ne léegi euh, kenn du fa dagg garab daganul kenn màkk fii mu fiy xeex ku ma jiitu wala ku ñëw sama ginnaaw man daal benn waxtu benn kii jamono lañ ma permettre benn époque benn période lañ ma ci dagganal te benn rek la jamono ji may wax ak yow nag xaram yéen di leen wax mooy mujj na delluwaat ni melo koo fi kenn du dagg garabam waaw kenn du fi dagg même dég sax doo ko fi dagg te kenn du fi for lu fi réer lu dul koy wër waman xuti la képp koo xam ne rayal nañ ko ab ku ñu rayal nit nag kooku am na ñaari choix soit an yuudaa ñu daal di koy jox diya mooy ñu daal di koy indemniser ndàmp ko wa imma an yuqaat wala mu daal di nangu ne waa ji ki leen rayal seen bokk nañ ko faat léegi nag xoolal lii lii nii moo gën a tax ma tudd ko mundi bi fa qaala rajulun min ahli al-yaman yaqu yuqaalu abu shah mu ne fa qaala rajulun min ahli yaman bi yonent bi alayhi salaatu di wax lool nag am benn waay euh, boo xamante ne nii euh, ci ci waa yaman la bokk boo xam ne Abu Shah lañ koy wax waaw bi yonent bi alayhi salaatu di wax discours am bi waa ji daal di jóg Abu Shah benn waay buñ ñu naan Abu Shah léegi nag ah, mu jóg ne mu jóg ne yaa rasuulallah waaw fa qaala mu ne yaa rasuulal uk fa qaala uktub lii yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa yow ndaw yàlla li uktub lii bindal ma li sa discours bi parce que bon mooy xam nga nit ñépp du ñoo mën a jàppandoo ta Euh, gisoon nañu ca am na ci discours bi foo xam ne da ci ne ñi dégg sama wax fal yuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib gisoon nañ ko comme ci ab euh, saxiix kii euh, xadiisu Seydina Abu Shurayh nekk ci saxiixayn fal yuballigh na jottali ash-shahidu ñi fekke ki fekke na jottali ñi nga xam ne newuñu fi Abu Shah nag comme ka la jóge te amaana moom jàppul wax ji mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu jóg ne ko uktub lii yaa rasuulallah maa lay ñaan yow yonent bi aleyhi sa wasalaam sa discours bii nga wax nga bindal ma ko fa qaala rasuulullah yonent bi aleyhi ne uktubu li abi bindal leen abu sama discours bi leen abu shah sama discours bi ba ni muy continuer ne am benn waay bu ci waa Quraysh jóg ne illal idxir mooy Seydina al moo ko waxoon comme niñ ko gisoon ci riwaayu Seydina Abd hadith Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma léegi nee na uktubu kon mu ne bindal leen ni Abi Shah lool nga xam ne boroom xam-xam yi dañ ciy jële ne xam-xam dañ koo war bind di ko takk voilà di ko wala dopt di ko di ko takk téye ko te tamit bind xadiis li gën a rëy lu yooyu wane mooy lii que ne loolu coow yi ci amoon début ba loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo joxewoon ndigal ko mel ni Abu Shah mu bind te gisoon nañ tam Seydina Amr ibn al-As non Abdallah ibn Amr ibn al-As mi doon bind li yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax lépp lu mu wax rek moom bu wanee bind ba waa am ñu ko naa ko yow yow kii yow Seydina Muhammad mi ngi lu mu wax rek nga bind mais nit la day day kii yeneen ma lay saab saab ba mu ko yëgee ba mu ko ko waxee mu ne ko bindal fa walladi nafsu Muhammadin bi yadihi laa yaqru laa yaxruju minhu fiihi minhu illa alxaq ne ko bindal waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa du génn ci sama gémmiñ gi lu dul dëgg kon kay mooy joxewoon na digal ci ñu bind xam-xam noo si waaye débat boobu ñi nga xam ne jànguñu euh, historique u ilmul fu mu jóge lii nii may wax mën naa bizarre ci ñoom waaw mën naa bizarre ci ñoom mais lan mooy lool lool quelle question ndax dañuy bind xadiis lool lool masala la kii la xilaaf la woon bu rëy lu amoon voilà finalement buur yàlla def na li nga xam ne mooy li li gën a jub ci wax yi moo moo sax ba ñu mën a tey tey saxiixu imaamul Buxaari yi li ci jàng loo xam ne xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ak xadiis ak téere yi ko bind yi nga xam ne ci lañ ko dajale ay waxam waaw ndax bu doon beneen beneen avis bi moo dominé woon konoonte kon xadiis du ko amee nii waaw rawatina nga xam ne léegi mokkal moom doom bu góor la ci réew yi dabtu qalbin ndax ñaari façon takk am soit dabtu qalbin wala dabtu kitaab soit nga jàpp ci sa dënn mooy di mokkal walla rek ngay bind bind bi nag dafa am solo bi gën nag bi gën mooy nga boole ñaar yépp waaw dabtu qalbin di mokkal tey bind loolu moo gën waaw waaye sinon bu dee yawit li ngay bind doo ko xoolaat à quoi ça jàng moo xam ne boo ñëwee toog ñuy jàngale ngay ngay ngay noter après yow ba bon ci pare noonu nga ci pare doo réviser jamais mooy xam-xam bi ci këyit yi la ne boo ko soxlaatee foog nga seeti sa kayit yu bari yi ana fan la ne ndax ma soo essayé jàpp waaw kon lii nii lu bees la loo xam ne gis nañ ko ci lu yonent bi alayhi salaatu salaam kon digle ñu bind léegi dañ cee wax nii amaana nag duñ ko indi ci masala yi ndax <laughs> ndax mënoon nañ ko indi du gàtt ci historique wu ilmul xadiis bind ko fan la jóge bu ko defee <laughs> li ma naan ki ku miinul lool ten mu tumaranke affaire bi wax ji mu gën a leer ci bopp yi mais bon je vais voir quoi est-ce que est-ce que est-ce que jar na ko wala déet léegi insha allah wallahu taala léegi nag bu ñëwee nag ci li nga xam ne nag moom lañ doon wax ne xew-xew boo xam ne dafaa xew bu wéeréréréréré waaw xew-xew boo xam ne dafa siiwe ci al xaadisatu almara almaxzumiya muy xew-xewu ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon waa banu maxzum ñooy ñan mooy tribu ñoom abu jahlin saxaaba yu bari ci waa banu maxzum lañ bokk waaw ñoom seydina al arqam ibn abil arqam waaw radiyallahu ta'ala anil jami' Euh, tribu bu mag a mag a mag a mag a mag ci Quraysh ñoom alxaaris ibn Hisham mais mais mais daanaka ñu bari ca lañ bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhu léegi nag <laughs> dafa am nag lu garaaw loo xam ne dafa xew ci mooy mbiru ndaw soosu xam nga yaay ummu salama ci waa banu maxzum la bokk soxnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw euh, kii abu salama laa bëgg wax abu salama voilà abu salama al maxzumi mooy boroom këram ci waa banu maxzum la bokk radiyallahu taala an léegi lan moo histoire ndaw si loolu mu ngi ci ah, eh, eh, imaam al Buxaari buñ ne imaam al Buxaari imaam Muslim solo nañ ko mooy day doy quoi boo gisee hadis yi nii fan yi yëpp ñuy préféré bu ñu leen tuddee daanaka du ñu tudd ñi ci des parce que boo leen xasee wax day doy moom al istighna an taxrijin tawil <laughs> la la al ansaar yoo sa si si Seydou <laughs> Eh, ci Bulughul Maram yi la yàgg na est-ce que 2012 fekk euh, mu doon def euh, résumé benn ci xadiis yi ñu doon gis ci Bulughul Maram bi <laughs> benn xadiis muttafaqun yi buñ gisoon mu waroon ko résumé <laughs> mu ñëw euh, taxrij bi moom nekku ci di yàgg noonu suñu sëriñ di ko kii mu ne ko ah mu tafaxu naa lay ji la mu ko ah, waaw waaw mu ne loo wax nga dëgg de ah lool de <laughs> mooy <laughs> pour pour faire l'économie du temps moom moom dalay jàppale bu baax <laughs> waaw euh, na boo moywul euh, mooy buñ naree dugg ci ndax bon ñi ko solo bari na <laughs> mu ngi ci asxaabu sunan daal nañ koy solo imaam alxaakim daal na koy solo imaam ibni isxaaq rahmatullahi alayhi bon maa ngi def li nga xam ne dama ne woon sax jaru ko <laughs> eh, imaam abdurazaq daal na koy solo asanaani ñoom daal nañ koy solo imaamu ahmad ibn hanbal ahmad ibnu muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi naka noonu euh, bon ñu ko solo bari nañ ko wax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen déglul déglul riwaaya bi nekk ci ndax imaamul Buxaari rahmatullah par exemple moom ci ci fu bari la ko indi xoola riwaaya bi nga xam ne comme ko ci affaire siira lañ ne xoola bi mu indi ci euh, euh, kitaabul Maghaazi téere bi nga xam ne fa tudd xare yi ci baabu baabu mu ngi indi ci baabun baabun képp la ko tudde <laughs> baabun buntu ndax dafa indi ci kaw baabu muqaamin nabi sallallahu alayhi wa bi makka zamanal fath après mu teg ci baabun ci baabun boobu nag leen di mbir mi baabun buntu indi fa xadiis yu bari mu ne moom imaam al buxaari raxmatullahi alayhi xaddatanaa nettali nañu muhammad ibn muqaatil mu ne suñu sëriñ moo ñu nettali di muhammad ibn muqaatil qaala mu ne axbaranaa nettali nañu abdullah di abdullah qaala mu ne axbaranaa nettali nañu yunus yunus an zuhri mu jële ci az-zuhri waaw mu jële ci imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi j'espère que ñi ñuy tudd xam ngeen leen léegi Muhammad kii ba Muhammad ibn Muqaatil moom moom doo ko xam wala déggoo ko waaye Abdullah qaala axbarana Abdullah qaala axbarana Yunus an Zuhri loolu moom foog naa xam nañu ko ndax liñ ko gis dafa bari ko Abdallah an Yunus léegi kan mooy aventure wu pas aventure wu sax kan mooy wax lu leer laa wax <laughs> parce que liñ ko gis nag dafa bare bare bare bare bare bare bare bare ba daanaka moom moom moom moom nekk fi sax di ko waxati sax daanaka da doo doo ko doo dootu ko jar Abdallah bi ma Abdallah ibn Wahb Abdallah taalib imaam Maalik boobale waaw axbarana nettali nañu Yunus mooy kan ibn Yazid al-Ayli rahmatullah alayhi yaani Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah mu ne axbarani imaam az mu ne nettali na ma Urwatu ibn Zubayr Urwa di doomi Az-Zubayr anna imra'atan eh, fii nii da gis ne danga naan eh, lii lii mursal la ah waaye ci fin wu bi ngay gise ne xadis bi jokkaloo ndax dafay tudd sayyidatu Aïsha ba mi naan qaalat Aïshatu sayyidina Urwa di doomi doomi sœur grande sœur am di euh, nu mu tuddati Asma euh, léegi kon mu ne anna imra'atan saraqat fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa fi ghazwati al-fath mu ne benn benn benn jigéen dafa dafa sàcc jamonoy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii ghazwatil fath ci fathu Makka bii ñu ci la benn jigéen daal di sàcc waaw léegi nag ah. fa faza'a qawmuha ila Usaama ibn zaydin yastashfi'una ay waa gaaw fa fasaa mu gaaw ñu gaaw dem ilaa usaama ci seydinaa usaama ibn zaydin di doomi zayd yastashfi'unahu ngir ñu sàkk mu daldi intervenir dem ràmmul leen ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ndax o oh, xam nañ àttab lislaam nag ci ku sàcc lu mat lu ñu dagg loxo mooy dañuy dagg sa loxo léegi nag problème bi lool la xoolal ci kitaabul xuduud kitaabul xuduud ñu dina ñëwaat ci eh, xadiis bi bi ni nekk ci saxiixu eh, ki ci kitaabul magaazi xoolal ci kitaabul xuduud li imaam al buxaari raxmatullahi alayhi baabu karaahati shafaati fi fi al xaddi idaa rufi'a ila sultaan baabu buntu karaahati xaraamu tere pas siba dafa xaraam nga def ko ash-shafaa'ati fil xaddi ngay dem di di di di ràmmu nit di ràmmu di utal intervention di ñaan ñu njekk fil xaddi ci pen boo xam ne bu buur yàlla teg la ida rufi'a bees ko yóbboo ila sultaan waaw ci eh, ki nga xam ne mooy njiit bi waaw ndax fekk àggagul ci njiit bi ay négociation mën naa am mais mooy ki nga xam ne ci juge bi devant le juge bi ñuy àttee moom jeex na amatul ñëw nag di jéem a amaduwe juge bi wala di ko feexe neexal ngir mu bañ a teg peine bi déedéet waaw loolu amul la ku ko def rek loolu def nga lu xaraam léegi nag foofu mu ne imaam al Buxaari raxmatullah alayhi mu ne xaddatanaa Saciid ibnu Suleymaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ Saciid ibnu Suleymaan qaala xaddatanaa al-Laysu imaam al-Laysu moo ñu nettali an ibni Shihaab mu jële ci Seydina Abdullah no nu mu tuddati ibni Shihaab az-Zuhri an Urwa mu jële ci Seydina Urwa an Aysata radiyallahu ta'ala anha mu jële ci tàntaam Sayyidatuna Aysa as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anil jami' anna qurayshan ahammathum ahammathumul mar'atul maxzuumiyya këne waa quraysh nag daleena ëlëm teg leen ci ci ci ci vraiment équation waaw mu mooy daleena daleena tiitloo mooy loo xam ne dalay saisir waaw euh, événement la boo xam ne da leen di saisir ba pare ñu am ci tiit mooy dañu dañ ci am rëngi-rëngi ndax xam nañ ni hii yaay la kii de lii mu def wóor na mooy nga def loo xam ne yow wala sa benn mbokk def loo xam ne dalaa jële kaw ta leer la ne peine de mort par exemple moo ci war waaw léegi yow ni ngay nekk ci njàqare googu koo xam nga koo soppu lool la mu leer na ne gis nga bu accès ci juge bi bu ko yëgee moom c'est fini ni ngay préoccupé wu noonu mooy da leen a préoccupé walla ahammathum waa Quraysh da leen a préoccupé al mar'atul maxzumiya mooy mbiru ndaw soosu nga xam ne ci waa Banu Maxzum la bokkoon nga ne waa yow ndaw si moom amul tur nga la sii sii ndaw si am na tur turam nag li ci ñëw dafa bari ci ay wax waaw mais ndax am na bon pas bari am na ñaari wax mais li gën a dëgër mooy mooy Fatima la tuddoon faatimatu bintul aswad ibn abdil asad ibn abdillah ibn amr ibn maxzum fa faatima la tuddoon di doomi al aswad ibn abdil asad al aswad ibn abdil asad ku fàttale ko al aswad wal aswadaani ñi ashaddu durran al aswadaani benn aswad bi mooy baayu kii muy al aswad ibn abdil asad kii nii kii nii <laughs> badar badar lañ ko faat seydina Hamza moo ko li moo ko liquide keroog badar al aswad yaa ngi fàttaliku ko ne woon par force dina naan ci ndoxum teenu jullit ñi fam ne ndox mi dina fa dem naan par waaw ñu daal di koy faat al aswad mii nag bokk na keroog ci ñi njëkk a faat moom euh, xam nga ki njëkkoon a kan moo njëkkoon a rey Mihjaan <laughs> waaw moom la njëkkoon a faat mais al aswad dañ koo faat mu day day day day day réeréelu par force ñu daal di koy faat Seydina Hamza moo ko éliminé woon waaw mooy al aswad léegi nag doomam nag mooy Fatima bii bintul aswad gis ni kilifa la woon kilifa gu rëy la woon ci waa Quraysh voilà ndax baayam dafa bokkoon ci kilifa yu mag yi moom ñoom Abu Jahl ñu rey ko keroog léegi nag xoolal doomu koo xam ne waaye yow ci ci ci ci crème crème la bokk kon noonu loolu mooy gën dëgër ci turam am nañu ne ummu amr la bint Sufyan ibn Abdul Asad waaye loolu imaam Abdur Razzaq moo ko solo waaye ci sanad boo xam ne mu'dal la mooy déewa sote ci càllale bi mooy loolu dëgërul voilà loolu dëgërul li dëgër mooy Fatima bintul Aswad lu tuddoon ibn Abdil Asad al kon leer na léegi nag kooku nag ndaw soosu nag li mu def moo préoccupé waa Quraysh lan la def allati saraqat mooy dafa sàccoon dafa sàccoon lan la sàccoon am na riwaay yu bari yoo xam ne dañ ne li mu jël xulii la mooy ay takkaay ci or walla yooyu xaalis en tout cas daal moom la moom la fab waaw moom la jël waaw am na yeneen yoo xam ne dane dafa ñëw euh, ne diw ne diw dafa ñëw ci benn nas ndaw ne ko comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Abdurrazzaq as-San'aani daldi soloo ci sanad boo xam ne bu wér la ne dafa ñëw ci benn jigéen ne ko diw de diw fa am teel de mooy ndaw si Faatima bi moo lay àbbu sa takkaay yi mu bëggoon nag nga aal ko ko mu daal di koy jox mais mais ñu toog ay diir ay fan femme bi waa ji ki ne woon moo ko aal delloowu ko takkaay yi ba léegi mu daal di dem ci moom ne ko mais yow sama takkaay yi ma yi ma yi nga ma euh, àbboon doo ma ko delloo mu ne ko déet man dama laa ma sa àbb dara masuma laa àbb takkaay ba nga naan man dama ma ma ma ma ma delloo la ko ne ko déet Fatima bint euh, Aswad mais moom moo ne ma yow yow yaa ko yaa ko kii hein yow yaa ko yaa ko yaa yaa ma ko àbbulu ba ma jox ko ko ñu wax ko mu ne moom moom defu ko mu ne ndaw si man ñëwuma woon ci yow fenn masumaa ñëw ci yow di la àbb dara naan naan diw àbb nee nga àll eh, nee ñu ñëw wax ko ñu kalaamee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu woolu ko yonent bi aleyhi salaatu salaam laaj ko ne ko dangaa ñëwoon ci kii ne ko diw mii moom moo koy àbb ay takkaay mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ki la yónni ci dëgg ko ne man àbbuma dara àbbuma dara léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne dem leen këram di ngeen ko trouve ci suufu lalam xala ko denc ñu daal di dem fekk fa mbir ma waaw ñu daal di koy jàpp daal di dagg li nga xam ne mooy mooy loxoom loolu nag mooy li nga xam ne nag càcc boo kon loolu la defoon waa Quraysh nag loolu leen préoccupé oh lii dina garawa ah. léegi nag bi mu demee noonu nag faqaalu ñu ne waa Quraysh ne mais mais mais léegi la solution faqaalu ñu ne man yukallimu fiha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne mais kan mais kan kan seen bopp yi dañu tëju quoi ana kan lañ war a wax mu dem gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir. def intervention ba mu baal ndaw si ba du ko ba du dagg loxoom quand même malgré ndax kilifa la de sharifa la de kii ci haute classe bi la bokk kii ci VIP bi la bokk kii min Qurayshin min Bani Maxsum mbiri dina yéeme de laay loolu moom nu muy demee noonu ay way kan mooy ana kan waay anakan ana kan mooy dem ci yonent mi sa salaatu salaam ngir wax ak moom te xam nga waa banu maxzum maxzum ci boppam moom bokk kilaab la mooy kilaab maamu yonent mi aleyhi salaatu salaam ibnu murra ñoom ñépp murra mooy maxzum ak kilaab murra mooy seen baay mi maamu yonent mi aleyhi salaatu salaam nga xam ne waa banu abdi manaaf ci foofu lañ bokk waaw waaw kilaab ibnu murra léegi nag Qusay ibn Kilaab Qusay ibn Kilaab ibn Murra Kilaab moomu nag frère Maxzum mi nga xam ne mooy maamu ñoom Abu Salama la voilà léegi wax ji nag ñu ne waa yiin kon nag kana kan mooy dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam way euh, bi mu xool nan lañuy def rek ñu ne waman waman yajtariu alayhi illaa usaamatu xibbu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu ñu ne waa ñun sax trouvé wuñ kenn ana kan <laughs> ana kan moo ñeme dem ci yonent bi alayhi salaatu wa di ko wax loolu kudul usaama usaama daal lañ gis finalement ñu ne non usaama daal sayyidina usaama ibn zayd moom daal lañ gis ne moom moom moom mën naa dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax moom xibbu rasulillah mooy soppeeb yonent bi aleyhi salaatu salaam te bon mooy loolu mën na ko quoi léegi gaa yi gis ko ñu daal di gis Seydina Usaama xam nga xam nga xam nga ndaw si mbokk yaay Ummu Salama la comme niñ la ko wax sànk ndax lan ndax lan wax naa la ko léegi lan moo tax mu nekk mbokk yaay Ummu Salama hein ndax wax naa le na al aswad mii baayam moom Faatima bi jël bi bi fa ibn Abdil Asad ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum mais mbokku Abu Salama moo ko jur noonu Abu Salama ibn Abdil Aswad ibn ibn Abdil Asad bokk xoola al aswad déglul baayu ndaw si mu ngi tudd baayu ndaw si mu ngi tudd lan al aswad ibn abdil asad abu salama di kan abu salama ibn abdil asad mooy al aswad ak abu salama ñoom ay frère lañu te abu salama moo ne woon boroom këru yaay ummu salama laata yonent bi alei satu salaam di ko dee bi abu salama génnee àddina kon mbokkam la léegi seydna usaama fa kallama rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ah mu daal di dem wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam posé ko mbir mi ne ko ah ndaw si daal dafa fag waaye ay ñoñam daal dañoo bëggoon ñuy def daal ba ñu waajal man a xool noo xam ne dinañ ko def ba loxo bi duñu ko dagg daal moo tax ci kitaabul maghazi mu ne bim ne fa faza'a qawmuha ila Usaama ibn Zayd yastashfi'una ay ñoñam gaaw dem ci Usaama bi leen lool préoccupé ngir sàkku ci moom mu def intervention ci yonent bi alayhi salaatu salaam tinu yonent bi alayhi ngir mu jéggal ndaw si daal bu ñu dagg loxo qaala Urwa sayyidina Urwa ne fa lamma kallamahu Usaamatu fiiha talawwana wajhu rasuulillah sallallahu alayhi nee na bi sayyidina Usaama waxee wax ko lool nee na talawwana xar kanamu yonent bi alayhi salaatu ci boppam ci saasi wajhu rasulillah mooy mu mer fa qaala mu ne atukallimuni fi haddin min hududillah mu ne ko ya yow da ngay ñëw ci man di wax man di ma timu ci pen boo xam ne buur yàlla moo ko teg nga bëgg daal lu yàlla àtte teg ko ci sharia bi ne nii lay demee ndax daal kilifaa ko def moom moom ku moom bu doon tay ci waxi wolof ci yax bu rëy la bokk këne rek léegi yéen nga bëgg yow Usaama nga ñëw di ma wax ci lool ngir ma xool lu may aménager pen bi ba du ba doon pen bi yàlla tër atukallimuni fi haddin min hududillah ndax danga may wax man di ma jéema ma teggi ba nooyal wàcci benn pen boo xam ne buur yàlla boo ko teg qaala usaama nag ne istaghfir li ya lii ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee yonent bi alayhi salaatu salaam mer ak toobu ferme bi mu ko waxee lii Seydina Usaama nag tiit ne yonent bi alayhi salaatu salaam istaghfir ya rasulallah ñaanal ma jéggal sa borom yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jéggalu bu baax ci kon kàddu yi ma wax ak li ma fi indi li ma wax mu ne fa lamma kaana al-ashiyu ci ngoon gi qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatiban ba mu ngoonee nag yonent bi alay moo am na yonent bi alay saatu salaam daal di jóg daal di def benn sermon benn discours benn xutba ci riwaaya bi nekk kitaabul xuduud atashfa'u fi haddin min xuduudillah thumma qaama fa xataba mu ne dane ko attachefan ndax dangay tinu di intervenir di ràmmu ci benn pen boo xam ne bu yàlla teg après mu jóg mu daldi xutba mais bii moo gën leer bi nekk ci kitaabul maghazi mu ne fa lamma kaana al ashiyu ca ngoon nga qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xatiba yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jóg sermoni nit ñi fa asnaa ala allahi bima huwa ahlu daal di bàkk buur yàlla delloo ko li nga xam ne moom la yell moom dong subhaanahu wa taala tumma qaala mu ne amma ba'du amma ba'd mooy discours yi xutba yi noonu lay kiiwe faslul xitaab amma ba'd waxoon nañ la lenn ci boroom xam-xam yee nañ mooy li suñu boroom joxoon dinaa Daawud kan moo njëkk a amma ba'du loolu foog naa traité woon nañu waaw awwalu man qaala amma ba'd mooy yi nga xam ne mooy taqali entre introduction bi nga commencé ak lii la tax a jóg dëgg-dëgg ci discours bi ginnaaw bi nga santee sa boroom euh, ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa innama ahlaka annaasa qablakum annahum kaanuu idaa saraqa idaa sariqa fiihimu shariifu taraku mu ne innamaa uh, uh, uh, wa ida saraqa fihim ad-da'ifu aqaamu alayhi al-hadd walladi nafsu muhammadin biyadihi law anna faatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadaha waaw oh, dégg nga discours bi hadi hadihi hiya makaarimul axlaaq lii mooy makaarimul axlaaq waxoon naa leen makaarimul axlaaq du waajoo xam ne fu ñu ko fekk muy muuñ kepp bu ñuy fulee xormaay yàlla yi muy ree bu gisee lu yàlla tere muy ree ñu naan waa ji ak a baax ay waay moo moo sell xol moo teey kii moo bari moo moo moo am jikko yu rafet kooku amul benn jikko yu rafet kooku c'est un kooku boo ko ñemee nee ko tu laxiste nag man da nekk man da nekk koo xam ne lañuy ñuy joxe egg ay modèle ci makaarimul axlaaq ci jikko yu rafet yi amul yonent bi alayhi salaatu foo ko gisoon day muuñ waaye bu mer bu ñu xottee nag idan tuhika xormatullah ghadib waaw moom loolu naa bu ñu naree nag foulé au pied nag yi nga xam ne mooy lii buuru bi li suñu boroom teg nag àttee mi nag ha bu boobaa nag day mer ngir lan ngir boroomam ndax xam na ne lii boroomam kontaanu ci waaw loolu la ashiddatu fi amkinati shidda wal liinu fi makaanil liin di nooy fi nga war a nooye di tar fi nga war a tare lool mooy makaarimul axlaaq te loolu mooy mag mais ku ci nekk benn koo xam ne moom mer képp lay def kooku matu koo xam ne it moom lu ñëw sa waa kooku it matu ki mat mooy ciy boole ñaar yi waaw loolu mooy xikma mooy sagesse yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon mu ne gis nga li faatoon li li alak nit ñi leen jiitu woon ci xutba bi muy wax ak nit ñi ginnaaw bi mu santee yàlla delloo ko njukkal delloo ko sant ko bàkk ko delloo ko li nga xam ne moom képp la yelloo mu ne innama amma ba'd fa ginnaaw lii fa innama dëgg-dëgg ahlaka li alakoon nit ñi qablakum ni leen jiitu woon annahum kaanu ko ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne ilaa saraqa fihimu sharif ki nga xam ne ku tedd la ci ñoom ci seen société bu dee moom moo sàcc tarakuuhu ñu bàyyi ko dinañ fexe lem loi bi moo xam nag mën nañ ne é eh, moom nag le le le chef du barreau la la la le recruté c'est avocat waaw ah, wuu sa waay c'est si kii kii ab ab Dupont Moretti ci la génne moom la dóor ci taabal ji moom mooy tax <laughs> ak it français yi di woo benn avocat bu siiw France <laughs> bu gaay di woo ñenn ñi acquittement tellement dafa man liggéeyam ba daanaka moom dossier yu grave yi da koy yor te léeg-léeg mooy de génn ci loo xam ne kenn yaakaarawul woon ne waa ji nag waa ji waa ji pen bi du dal ci kawam moo tax ñu koy woowee acquittement <laughs> mooy moo xam noon nga jaar. fexe mu plaideel la plaideel dàq ki jàkka plaideel mu plaideel la ba ñu bala yooyu yépp ay façon caaxaan rek mu leer ne waa ji moom def na mais gars yi di jouer ci ci ak ak vice de procédure yéeg ba tax ñu ba waa ji te te moom ndax moo def moom daanaka clair na <laughs> du du du du li ñuy niye mooy moo def waaye ci jeu de mots yi nga fee avocat moom moo tax foog nga nekk ko éloquent te xam ni ngay waxe man di détecter failles yi ci ci ki nga xam ne mooy wax ak yow léegi nag mais yooyu yépp ci yam mu ne gaa yi daal li alakoon ñi nga xam ne nit ñeen jiitu mooy bu dee ne koo xam ne ci classe bu mag bi ci ci ci ci ci ci class bi la bokk koo xamante ne nii moom baayam ministre la par exemple walla ministre la ci boppam wala doomu président wala doomi koo xam ne dañ naan xalifa général la wala doomi ab sëriñ sàn sëriñ sàmba la wala sëriñ demba te mu siiw doomam walla mbokkam bu dee moo sàcc wala koo xamante ne doomu saltige la wala doomu en tout cas façon façon kilifteefu côté religieux ak yépp ñu mel noonu ñi nga xam ne affaire alal la ndax alal day joxe daraja ci ci société yu yu yi te te feebar waaw am ne day jënd lépp waaw kilifteefu nit ñu ngi koy natte ci li nekk seen loxo ak seen poche ak seen compte yi waaw yàlla la loolu moom yées na waaw mu ne ku mel noon ku tedd bu dee moom moo sàcc tarakuhu ñu ba waaye nag wa ida saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd waaye bu dee ne nag ci sàcc ci baa classe bi la bokk ah ci échelle sociale bi sawaay rambam fay kiru dara waa ji ab bu doon ind la ñu ne ci intouchable yi la bokk ñoom ñoom bu dee ñoom ci gaaw gaaw gaaw daar daar daar ñu fëgg ko ñu fëgg ko ko kii ci àtte bi waaw li mu def lan la kii kii dafa kii leer na moo kii ay wa rey la kii rey tël waaw ay prince héritier la ak moo sàcc wala ci famille royale bi la bokk gaa yi nëpp nëppal ko nëpp nëppal ko moo naan sàngara ndax naan na sàngara leer na mais di ko dóori yar nag kanamu nit ñi ñu koy gis ah loolu nag loolu nag honneur waxuma la honneur am moom de mais honneur royauté bi lay yàq kon nag ñu woo journaliste yeeg yëpp ngir ñu nëbb mbir mi bu bu mu yëg ñu daldi di koy étouffer dans l'œuf waaw gars nag dañuy bàyyi bay révolution am ñu ñuy génn yooyu naan defoon na lii wëg moom yii yépp c'est des yooyu yabarwul njariñ bariwul njariñ te mu leer ki war a àtte sax xëyëg na ko lool moo garaaw mu ne waaye wa ida saraqa waaye bu dee fihimu da'if ci ñoom ku la occupé wul daanaka dara ci ci ci classe sociale bi aqaamu alayhi al-hadd ñu daal di koy fëgg pen mu ne lii moo alakoon ñu leen jiitu woon <laughs> man de dama lay laaj dama lay laaj en tant que jullit en tant que ñun ñi nekk ci réewu jullit yi senegaal ak yooyu waxuma ne nag waxuma ay rumeur de est-ce que gars yi léeg-léeg amoo sentiment ressentiment que ne mbir yi noonu lay deme même yenn yi nga xam ne ay scandale yuy am. ñu ne doomu ministre sàngam moo jël do oto baayam di dawal sans permis mbëkk ay nit wala mbëkk fenn dégg nga ñu ñu ñu daal di convoquer doom bi loolu am na ci actualité ni ah lii may wax moom wolof buy suivre yëf yi man gëj naa leen suivre mais yàgg na loolu moom loolu moom lu am la est-ce que dégg nga ba médias yi di ko wax est-ce que dégg nga fenn ku ñu con ko. dégg nga léegi nag dama lay laaj na ko benn Samba Diop nekk ci banlieue bi saway di deewakub chômage doon dawal doon dawal sa permis ba mbëkk ba mbëkk fenn ñu xool bu ko gaay jàppee nuñ koy def est du fanaanu ndungu siin hein kon la alakoon ña ñu jiitu woon bu ñu ko defee foog foog nañ ne du ñu alku ñu alku nag buñ foog ne mooy ay bomb ñu yàllay sànnee ay tremblement de terre ak déedéet alkande moom gi ci jiit mooy wow xol xol bu wow boo xam ne njàngale yi lislaam mënu la duggati ci yow dangay ngay dégg aaya saa su ne xadiis yi di romb dara du la tee changer ngay gina ngay gëneen embourbé wu ci mbonte gi nga ne tout le temps ngay gina a enfoncé wu sa bopp di gina dugg ci mbonte ba pare jàpp ne anta ala shay foog ne yaa ngi ci dara loolu mooy alkane gën a gu mën a dalul jullit waaw même bu dee sa compte yaa ngi fees waaye ñoo ñooñu la buur yàlla ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dama leen di jay di leen may di leen dàkk tuuti di leen may ndànk-ndànk wa umli lahum inna kaydi matin bu ma leen nee nuus nañ xam ne sama téy du dëgër la muy xoolal réew jullit yi e, moo tax boo seetloo régime yi du yàgg régime yi du yàgg ndax ku bokk doomu président bi wala famillom scandale bu ñu man di def doo ci dégg procès xanaa bu fa jógee ña fa ñëw ginnaawam nag bëgg koo topp mais même fag baayam walla mbokkam a ngi fi dara léegi régime yu mel noonu naka lañ mën a soqali ko man da ne te la imaam Ibn Taymiyya doon wax rahmatullah alayhi wax na dëgg bépp dëkk réew moo xamante ne ni nguur nguur goo xamante ne nii day doxal équité al adl buur yàlla da koy yàggal même bu dee ña koy ña yor nguur ga ay yéeféer lañ léegi nag bépp nguur goo xamante ne ay jullit a ko yor du ñu doxal équité buur yàlla da ko fay jële bépp nguur goo xam doxal da ko fay jële même bu dee ña ko yor ay yéeféer lañ ay jullit lañu bokk xam nga suñu régime de pacotille yi nekk suñu pays jullit yi du ñu yàgg ku ci yàgg ay cinquantaine d'années la fi def ak soixantaine ñu buub la jële révolution aywa boo seetee ba seet al lu dafa manqué xam nga France luñ man di wax wax wax mooy seeni luwaay yi ne ndax dafa am yoo xam ne fitra la yu buur yàlla lim ne fitratallahi allati fatara an-nasa alayha tabli la tabdila li mooy li buur yàlla mooñaale doomu aadama yépp ci yem nga xam ne nit même bu bu déggul benn yonent bu la woo alayhi salaatu wasalaam benn boroom xam-xam bu lay yee boo gisee injustice da ngay xam ne lii injustice la lan moo tax nit ku gis injustice xam ne ni eh, ndax buur yàlla moo leen mooñaale ci noonu ñépp ci yem bu ma taxawoon gis benn waaye romb benn waaye boo xam ne leer na ma ne ñu ngi door a gise mu ñëw fekk waa ji toog buntu këram mu mbéj ko jàll man xam naa ne lii injustice la suédois bi xam na ne injustice la euh, euh, bon waa ji nekk fële pygmée bi ci ci ci àllu Gabon bi xam na ne lii injustice la waaye Chirocou Chirocouas bi nekk Canada xam na ne lii nii injustice la waaw inca bi nekk Chili xam ne ne lii nii injustice la mongol bi xam ne lii injustice la russe bi xam ne lii injustice la ndax lan buur yàlla moo leen moo ñaale loon fitratallahi allati fatara an-naasa alayha yooyu nag bu dee leer na gis ngeen réew tubaab yi mu dee dee ñoom moom niñ ciy kii ñun fekkuñu ci fii ngay gis <laughs> ba ba benn ministre doomam def fi war di def nga xool mais police lañ lay yóbbu gars yi yii scandale lay doon te bàyyi du ci man dara même bu defee pression dara foo jaar dinañ dinañ la langal alors que bu doon ñun daanaka ba ñu ko tuddee lay lay fay moo tax xoolal ñoom seen régime yi ni mu yàggee ñun suñu yos yi ni mel rek <laughs> parce que minimum ñu ngi doxal équité loi yi nga xam ne même jarul ay ay naan kii jullit la am jullit bu ndax buur yàllaa ko mooñaale nit ñi injustice bu diw defee lii dañ lii la loi bi wax nañ ko ko teg leer na ñoom ñuy appliquer loolu ñun bu dee ñun ñu daal di koy lem di ko presser nit seen ab ab citron ba mu mel ni li ñu bëgg li waa ji bëgg ah ñu xool moo taxit du ñu yàgg waaw mu ne lool nag moo alagoon ñu leen jiitu woon bu ab ku tedd ci ñoom sàccee ñu teg ko pen bi bu dee koo xamante ne nii nag ci baa peuple bi la bokk ñu daal di koy ñu ñu non ku tedd kenn du ko def dara dañ koy baax nëpp nëppal mbir mi mu jàll ndax kat mais sàcc lañ wax de ida saraka Euh, foog naa no fatxu Makka bii daa nar a nekk masala yoo xamante ne nii boo moywul moom lim ñu nar a jëlal moom ay weer parce que bu dee ne lii lépp dañoo war a gis masala yi ci jëm moom non bu dee dañ koo war a gis laa wax de je n'ai rien décidé pour l'instant buñ ko waree gis non liñ nettali ci fatxu Makka yépp njàngale yi moo koy ëpp fuuf ndax bu dee dañoo war a dugg ci wàllu euh, euh, euh, kii nu mu tudd nii lii may wax nii nu mu tudd sàcc ndax sàcc la mooy sàcc xam nga gaa yi léeg-léeg dañ naan gaa yi xool leen rek loolu nag foo ko dégg mooy ci yi ñooy waxe noonu quoi ministre bi bu détourné ñu ne daa bu bu sàccee ñu ne daa détourné alors que waa bu sàccee fii ci boutique bi ñu ne daa sàcc ana lan mooy différence bi kii sàcc million ñu tudde ko moo bu rafet détourné daa détourné duñ ne il a volé alors que waa bu demee ci boutique bi fii sàcc ndaw ñu jàpp ko ñu ne daa sàcc loolu mooy lamdaa mooy waxe noonu koo xam ne du boroom xam-xam ndax bien sûr ñaar yooyu bokkul même bu dee waa ministre bi milliard la détourné kii sàcc cinquante mille francs bokkuñu ah bokkuñu àtte même bu ñu leen jàppee mu confirmer que ne ministre bi moom détourné la un milliard waa ji sàcc na cinquante mille francs di daw ñu jàpp ko ñaar yooyu bokkuñ bu ñu leen jàppee. waa ji sàcc cinquante mille dañuy moom bu leeree preuve yépp leer dañu koy dagg loxo ci dëkkub sharia buy doxal àtte sharia kantaa ministre bi moom moo yor kees gi non bu dee moo yor kees gi budget bi moo ko yor mu détourné ko loolu kenn du ko tudde sàcc nan la moom kenn du dagg loxo nga ne lambda bi instant bi xoolal injustice bi lii laay waxati déggal gaa yi dañ leen di ñamal suukar moo tax ñuy waxe nii man na lay hé <laughs> man baax na ba xaw mu ministre <laughs> <laughs> mu ministre aw ma kenn ku ma ci boqal tuus waaye nag euh, alxaqu moom dëgg moom que boo ko waxee day niru ne ñee la jàppale ñu am doole ñi la jàppale euh, xaw a de mel ni lu défavorable ci ci ci ñu ñàkk ñi loolu yow si gisit la yow yaa gise noonu parce que say meeyaar ñoo jeng say lunettes yi nga yoro ñoo jeng waaye dëgg faalewul loolu waaw waxal dëgg ci jamono joo man di nekk même bu dee day metti ci yow ndax moo lay sauver fi nga yaakaar ne wax lu dul noonu duñ la sauver ma ne la c'est ça parce que loolu fokk nga xam masalaay lan mooy définition ndax ñun léegi suñu suñu suñu bokk na ci calamité yi ñu dina dal mooy xamuñ le poids des mots xamatuñu ko mooy mots ci boppam li ñuy tekki lañ xamul hein mots ci boppam li ñuy tekki xamuñu ne léegi nag nit ku mel noonu nag bu ñu àggee foofu loolu mooy tax ñuy jaawale loolu moo tax euh, euh, gis nga ci bunt bu ne bu ñëwee as mu ñu ne maamaana as-sawm définir ko litté littérairement ak li nga xam ne charan étymologiquement lan lay tekki moo as mu mais charan ci wàllu charia lan lay tekki nga foog ne loolu dañ koy def noonu rek ngir rayta ah c'est pour ça tasawurul masala boo xamul mas ala ni lan mooy sàcc sàcc mooy lan fii mu ne ku lay wax noonu moom xam xam nga kii naan ministre bi dafa détourné wala waa ji dañ koo dénk kees gi euh, suñu natt bi mu daal di koy même seen natt bu dee dafa xaram nga jël euh, ñu dox ko kees gi mu daal di koy détourné yow dañu naan la premier mu détourné ko kon sàcc la dañ koo war a dagg loxo mooy yow premièrement xamoo luy luy sàcc moo sàcc ci boppam xamoo lu muy loolu problème la loolu moo tax définition yi am solo boo xamee nag mooy lan bu boobaa di nga jël kaa bu ñëw nga mën koo dugal ci kaasam ah kii nii la def ah kon kii fii la kii lii la def ah kon fii la bu boobaa di nga xam ne waa ju yoru kees na ko bokkul ak koo xamante ni moom kees bi di wa ko yor mu fexe ba waa dem mu dugg këram jamono joo xam ne new fa daal di subtiliser subtil daal di koy daw yóbbu da nga xam ne ñaar bokkul. waa ji yor kees gi xirsa amu ci te loolu dafa bokk ci yi nga xam ne pour ñu tudd mbir mi sàcc foog mu nekk loo xam ne dafa am dañ koy garder dafa am boo foo xam ne moom lañ koy loo xam ne moo koy protéger protection ki ko lañ koy ki nga xam moo kees gi nga naan nan kon moo ko protéger moo ko yor kooku lim def du sàcc mais waxuñ ne nag léegi comme que détourné na léegi nañ ko bàyyi mu dem ah non <laughs> tanzir kooku jiit bi mooy xool li mu koy teg tey moom li mu sàcc dina ko fay par force léegi nag jiit bi xool daan yu approprié yoo xam ne moom la koy fëgg rimb ko ko ñu daal di koy rimb waaw waaw bu jaree ñu denc ko dungu siin dañ ko fay denc cinquant ans de prison ferme amul réclusion xawma lan vingt ans de vingt ans de xawma lan ak lan assorti de lan de sûreté yooyu gaa yi wax ñoom maître teew déedéet déedéet déedéet déedéet juge bi mooy xool mais moom lim sax lim détourné moom da koy delloo loolu moom c'est sûr mais du delloo kese toog non day xool peine yoo xam ne la moo approprié nekk yu dissuasif ñu del ko fëgg ko ngir mu nekk nakaalan ibratan li ulil albab loo xam ne gaa yi dañ ciy peine bu dissuasif la ba keneen dootu ko defati waaw mais eh, bu dee day delloo rek après ñu bàyyi ko mu dem mais kenn man na man dama nekk jamonoy problème naa sàcc defar ci samay mbir fluctuer fluctuer fi samay affaire ba sama commerce bi dox bu ko defee après man ma jàppee bon ma fay mu jeex day simple kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen é loolu la ah. kon masalaay sàcc amaana kon ñu gis ko masalaay sàcc amaana ñu gis ko ah waaw suuf que suuf que yëf yi ngi commencé di di di di di di bari hein ah. masala yaa ngi commencé di takkarnaa si instant bii am na yoo xam ne sax waxoon nañ dinañ ci ñëw mais jamono ji mais waxee yow fàtte naa leen après nag il faut une opération de toog xalaat ana lan ak lan la woon ana lan ak lan la woon xam naa beneen woon boo moywul moom yeneeni kii dinaa fexe bi yooyu bu ma ci waxati ma utub fooy teg sama wet bu ma nee bii rek mu bind bu ko defee loolu moom moo gën a gis nga sànk Abu Shah uktubuuni Abu Shah bindal leen Abu Shah ndax dox la mooy tax nga téebiri ah ndax sa kii sa xel mi yi nga jàpp man nga koo fàtte voilà léegi kon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax leen lool ne lool moo alakoon ñu leen jiite li leen jiitu woon li leen alak moo doon koo xam ne sharif la ci classe sociale bu mag bi ci kilifa yi la bokk bu sàccee ñu ba ko waaye nag bu ab faible daldi sàccee ñu daldi koy dóor pen bi mu ne walladi nafsu muhammadin bi maa ngi waat ci ki nga xamante ni loxo yi bakkanu seydinaa muhammad sallallahu alayhi man yonent bi alayhi salaam ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa law anna Faatimata binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha wat naa ci yàlla ne bu sayyidatu Faatima bu sama doom Faatima man bint Muhammad laa wax di doomi man mii di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bu doon moom moo sàcc wal billah laqata la qata'tu di wat naa ne dinaa dagg man seydinaa muhammad yadahaa dinaa dagg loxoom sallallahu alayhi wa sallam allahu caaf xam na de lii mooy dëgg caaf xam na ci ñan la xam ci kàccoor yeeg ñi nga xam ne duñu doxal dëgg ñoom seen seen caaf xam na parce que yeneen ci ba aleyhi salaam bu dee ne ki mu gën a sopp laa ki mu gën sopp ci waa këram la gis nga te mooy doom ji ko dese woon ah. mooy doom ji ko fi dese woon jamono jooju ndax sayyidatu Faati euh, Zaynab dafa génnoon àddina ci ci ci ci huitième année bi nii la génn àddina waaye ci jumaa daal la génn àddina euh, ci jumaa daal la génn àddina euh, keroog kii sayyid kii wala lool nañ ko bàyyi bii di ñëw insha allah parce que waxtu wi dafa xata xata xata xat noonu nañ reprendre at kii bi insha allah parce que bu bu ñu kiiwee rek du du du du du du du mooy wax ji du àgg wala dañuy xaabaabal te après wala budda insha allah an naxruja quoi moom dañoo war a génn ko alors que bu ñu fi lii may wax bon ma ci duggee moom duma pare léegi kon xam naa tey dañuy yem insha allah kon nañu yem ci law anna fatimata buntam wa fa ci beneen waaye fa aybullah law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa